an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi at-taasi'i wal ishriin ba'dal mi'atayn baabu istihbaabi sawmil ithnayni wal xamiis wa an Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataharraa sawmal ithnayni wal xamiis rawaahu tirmidi rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasan konoon ci suñu jotaa bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ci chapitre bii ñu nekk deux cent vingt-neuf li wax baabu istihbaabi sawmil ithnayni wal xamiis bunt bii di wax ne sopp gu ñu sopp woor euh, li nga xamante ne mooy bésub altine ak bésub alxames walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ bi ñu mujj woon gis bi mooy bii ñuy gis tey mooy xadisu mujj moo doon xadis mille deux cent six mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala tu'radu al-a'maalu yawma al-ithnayni wal-khamiis fa uhibbu an yu'rada 'amalii wa ana saa'im kon loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadiis bi nga xam ne mooy bi mujj ba léegi ñu ngi ci dernier virage ci kitaabul fadaa'il téere bii nga xamante ne ay ngëneelam rëy na muy téereem ngëneel yi waaw ah, ñu nekk ci ci pandaw gi daanaka bunt ñaar ñaara ci des ñu daldi di eh, mën a tëj li nga xamante ne mooy suñu bunt bi nga xam ne walillahi alhamdu wal minna bari na solo tey ñu war a gis xadiisu mille deux cent cinquante sept mu ne wa an aishata mu ne wa an aishata mu ngi jële ci suñu yaay aisha radiyallahu ta'ala wa ardaaha wa an na biha wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahaa wa maskanahaa amiin léegi mu ne annahaa qaalat neena kaana nekkoon na rasuulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yataharraa doon jublu di dàkk sawma woor al isnayni lundi altine wal xamiis ak jeudi muy alxames mu ne xadis bii de rawaahu solo na ko at-Tirmidhi di al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu taala léegi laaj mu ne waqaala mu tekki ne xadisun xadis la xasanun bu baax. léegi laaj bu njëkk mooy est ce que ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal jiitu woon na solo ko waaye naka noonu al imaamu Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasaa'i rahimahullah ak al imaamu ibnu Maajah al-Qazwiniyu rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu Tirmidi mu ngi ko indi ci abwaabu sawmi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii sawmi yawmil ithnayni wal xamiis mu ne haddathanaa mu ne haddathanaa nettali nañu Abu Hafs Amru bnu Aliyyin al-Fallaas moom gis nañ ko gis de hmm? mu ne nettali nañu Abu Hafs nan la tuddoon Amr ibn ali ibn bahr alfallasu alsayrafiyu albahiliyu albasariyu abu hafs la siiwar alfallas muy alhafiz génn àddina deux cent moom nii ci sëriñu waa kutubu sitta la bokk voilà <laughs> voilà amru ibn ali alfallas bokk na ci juróom-ñeent yooyu ah liñ ko fi gis bariwul waaye léeg-léeg ñu gis ko ñi ëpp ñuy gis ci ñoon mooy ñaar ñi nga xam ne ay xarit lañoon ñoo bokk jamono at muñ juddoo ñoo bokk at muñu faatoo ñoo bokk ay sëriñ ñoo bokk ay taalibe <laughs> muy al muhammadan ñaari muhammad yi de muhammad ibn bashar ak muhammad ibn musanna waaw al basri yaani waaw ñoom ñaar lañ ëpp luñ gis ci waa kutubu sitta seen sëriñ yi ah, mais moom mi amr ibn ali waaw moom la al imaamu moom itam ci ñoom la bokk mu ne haddathana abu hafs imaamu tirmidi mu ne nettali nañu abu hafsin amr ibn ali al-fallas rahimahullah qaala xaritu ñoom imaamu ahmad la woon rahmatullahi ala al-jamii qaala mu ne haddathana abdullah ibn daawud mu ne nettali nañu suñu sëriñ di abdullah ibn daawud di abdullah ibn daawud ibn amir ibn rabi' al-hamdani ash-sha'bi Ah, ah, ah, Abu Abdurrahman rahmatullah alayhi al-Kufiyu rahmatullahi alayhi gane àddina cent vingt six génn àddina deux cent li nga xam ne mooy douze ñii ne deux cent treize am nañu ne sax deux cent onze <coughs> eh? Eh? waaw moom mii al imaamul Buxaari manoon na jële ci moom de waaw siqatun abid la boroom Taqribu Tahzib wax ña Abdallah ibn Daawud ku dëgër la woon waaw waaw akbar nekkoon na tamit basara benn euh, kii ci basara dëkkoon na fa tamit mu ne sauf que moom euh, dafa nekk koo xam ne fiqatun abi ku dëgër la jaamukatu yàlla bu mag waaye amsaka an riwaayati qabla mawti laata muy génn àdduna dafa arrêté woon di jàngaleeti xadiis mu ne fa lidaalika lam yasma minhu al-Buxaari waaw mu ne yaani bal rawaa anhu bi waasita voilà boo demee imaamul Buxaari yi kii imaamul Buxaari yi mënoon na jële ci moom directement mais sauf que sëriñ bi dafa bàyyi jàngale dafa teel a bàyyi jàngale dafa bàyyi jàngale laata muy génn àddina de ce fait imaamul Buxaari yi manoon na jële ci moom mais comme que waa ji da mooy kon <laughs> ñu ne <laughs> bon euh, pour euh, yombalal l'affaire bi mooy koo xam ne sëriñ boo xam ne moom daa am ab université bu muy jàngale sauf que moom cinq ans avant muy génn àdduna dafa arrêté jàngale léegi élèves yi nga xam ne juste dañoo ñëw te pourtant il était à apte jàngale mais moom moo kii daal pour des raisons yoo xam ne moo ko xam mën a jàngaleetu voilà léegi nag yeneen sëri taalibe yi nga xam ne étudiants yi nga xam ne dañu ñëw ci université bi matière ba mu doon jàngale mu fekk ñu fekk keneen di ko jàngale wala ñeneen kantaa moom mu nga këram ne jàngaleetul xam nga ko il suffisait waa ji euh, bàyyiwu ne moo manoon na continuer rek mooy taalibe étudiants yooyu dañuy nekk ay sëriñam dañuy nekk ay taalibeem moom mu nekk seen sëriñ imaamul Buxaari nag looloo ko dal ak sëriñ bi mooy sëriñ bi daa teel ba daa bi muy génn waaj a génn àddina la arrêté jàngale xadiis waaw laata muy génn àddina loolu moo tax yoneen saa salaam déggewul ci moom xadiis directement waaye jëli ci moom mais par intermédiaire waaw <laughs> kon mu ngi noonu kon a la mu ne xaddasanaa te gis nga jamono ji mu génn àddina deux cent treize mooy parce que Imaamul Bukhari daa teel a sóobu ci xam-xam waaw cent quatre-vingt-quatorze liñ ko fi yàggee wax léegi xanaa boy na ci nopp yi léegi ah ba deux cent cinquante six ah cent quatre-vingt-quatorze ah treize ans boo ci yokkee six ans treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf waaw fekk sóobu na bu yàgg waaw Allahu akbar kon wala Amr ibn Ali al-Fallaas mu ne haddasanaa Abdullah ibn Daawuud rahimahullah an Sawr ibn Yaziid mu jëlee Sawr ibn Yaziid ibn Ziyaad al-Qulaa'i euh, rahimahullah ar-Rahabi Abu Xaalid ash-Shaami al-Himsi génn àddina la 150 rahmatullahi alayhi an Xaalid ibn Ma'daan moo ko jëlee ci Xaalid ibn Ma'daan ibn Abi Karib al-Kalaa'iyu Abu Abdillah ash-Shaami al-Himsiyu génn àddina la 103 nekkoon na Hims waaye nekkoon na Tursus rahmatullah alayhi wute nag kañ la génn àddina am na ay wute yu bari rahmatullahi alayhi Rabi'at al-Qurashi moom mi Himsi la bokk na ci ñi nga xam ne boo seetloo xadiis yu bari yi jaar ci Abu Darda Xaalid ibn Ma'bad mi boo <laughs> waaw boo fàttale ko moom ni ci càllala yi Abu Darda yi léeg-léeg da ci nekk an Rabi'ata mu jële ci Rabi'a al-Jurashi de Rabi'a ibn Amr ñii ne non la Dimashqi eh, ñu koy woo Rabi'a ibn al-Ghaz al-Jurashi Abul Ghaz Abul Ghaz ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina moom eh, eh, mooy bi muy génn àddina am nañu ne l'an 64 la mu mii nag euh, nu mu tudd euh, euh, boroom xam-xam yi dañu wute est-ce wala déet waaw dañu wute est-ce mii saxaaba waaw wala déet dañu wute ci ndax saxaaba la wala déet moom Rabi'a al-Jurashi an Aïshata rahimahullah mu jële ci sayyidatu Aïsha bint Abi Bakr Siddiq ibn Abi Quhafa ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Murra al-Qurashiyya at-Taymiyya al-Makkiyya al-Madaniyya ummul mu'minin di ummu Abdillah di doomu yaay Ummu Rumaan al-Faqiha génn àddina la 57 ci nekk ki nga xam ne moo gënoon a dégg fiqh ci jigéen ñi ci lu ñu joyal nekk ki gën ci soxnaa yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi voilà gënoon ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw sayyidatu Khadija radiyallahu anha wute la mais insha allah sayyidatu Khadija afdalu nisaa'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhunna sayyidatu Khadija mooy ki gënoon ci nga xam ne mooy soxnaa yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi annaha qaalat kon sayyidatu Aisha annaha qaalat kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yataharra sawma al-ithnayni wal-khamis wa fil baab imaam Tirmidhi di la ci def wa fil baab nekk na ci buntu bi an Hafsa mooy Hafsa ibn Umar radiyallahu anhuma wa Abi Qatada euh, hadith Sayyidina Abu Qatada bi mooy biñ fi gis fan yépp waaw te Sayyidina Umar ci boppam moo doon laaj laaj yi ah wa Abi Hurayra Sayyidina Abu Hurayra wa Usaama ibn Zayd gis nañ Sayyidina Usaama haditham bi bii weesu bi imaam ad-Daarimi li te imaam ad-Daarimi kese ndiw ko imaam euh, kii euh, Abu Daawud même càllale bi ah voilà voilà mooy mawla Usaama ibn Zayd boobu nga xam ne moo tax xadiis boobu dese naa waaye mooy en tout cas mooy euh, parce que xamuñu kan la voilà maw non seulement parce que euh, Amr ibn al-Hakam ibn Thawban da ko jëlaan mawla Qudaama ibn Maz'un bon moom nag am nañu ne mooy Ubaydillah la kooku tuddoon mooy Qudaama menn frère euh, ki nga xam ne mooy Seydina Usmaan ibn Maz'un frère te ñoom ñii ñoom ñooy nijaayu Seydina Abdallah ibn Umar ah <laughs> parce que euh, sœuram moo doon yaayu ñoom kii Abdallah ibn Umar ah, léegi am mu jële ko boobu am mawla Usaama ibn Zayd xamoon ko moo ci dewoon dafa àndoon ak Usaama muy dem ci an alalam ci Waadil Qura waaw mooy da doon wor altine yi ak bisu alxames yi ma ne bu ma ne ko mais mais lu tax ngay wor fii te yow da nga nekk mag mag nga léegi mag nga moo xam ne daw ngaa feebal léegi mu ne parce que yonent bi saa sam kaana yasuumu yawmal ithnayn wa yawmal xamis da doon woor bésub altine bésub alxames ñu laaj ko an zalika mu ne inna a'mal al ibad tu'radu al al ithnayn al khamis voilà imam Abu Dawud daal dina koy solo ñoom imam an-Nasa'i imam Ahmad ci boppam sax daal dina koy indi Allahu loolu kon imam at-Tirmidhi da ne loolu ci buntu bi eh, am na xadis bi nga xamante ne ënd ko indi xadis sayyidatu Hafsa kanta hadith sayyidatu Hafsa bi al euh, euh, imam Abu Dawud euh, moom moo ko indi tamit hmm. al imam Abu Dawud rahimahullahu tabaraka wa taala indi na hadithu sayyidatu Hafsa binti Umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon mu ne wa Abi Qataada mooy hadith imam Muslim bi nga xam ne waa ji ñëwoon laaj na saa saa mu mer yaa ngi fàttaliku mu ngi wa Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu taala an mooy xadis biñ gisoon bi weesu mooy turadul a'mal yawm al-ithnayn wal khamis fa uhibbu an yurada amali wa ana sa'im al-imam yi nga xam ne mooy at-Tirmidhi rahimahullah moom moo ko handi hmm? kon euh, mu ne kon euh, wa Abi Hurayra wa Usaama ibn Zayd ak Usaama wax nañ mbirum sànq léegi nag mu teg ci mu ne xadiisu xadiisu Aïshata mu ne xadiisu Aïshata xadiis Sayyidatu Aïsha bii nag xadiisun xasanun gariib min haadha al-wajh voilà mu ne xadiis la boo xam ne xasanun bu baax gariibun bu tumuranke waaye min haadha al-wajh ci wàllu wi waxoon naa la imaam an-Nawawi rahimahullah li ñu seetlu ci Riyaad bi mooy imaamu Tirmidi ñun en buñ comparé ak nu sax yi ñu yor version yi ñu yor bu nee xasanun xarib xarib bi du ko ndaale waaw bu dee mas naa am xanaa benn wala ñaar min hadal waje ci wàllu wi loolu nag waxoon naa la suwa mooy imaamu uh, at-Tirmidi uh, uh, an-Nawawi mooy doyloo yem ci xasan bi wala moom nu sax yi mu am version yi mu yoroon ci imaamu Tirmidi amu ci woon loolu ay supposition yi mën a nekk la mu ne kon xadiisun xasanun gariib imaamu Nawawi da ne rawaahu Tirmidi rahimahullah wa qaala xadiisun xasan mais boo ñëwee ci sunanu Tirmidi da ne euh, xadiisu Aïsha xadiisun xasanun gariibun min haajal wajh bu baax la waaye bu tumuraanke ci wàllu yi waaw kon mu ngi noonee wallahu taala a'lam xadiis bi nag xadiis bu wér la voilà. xadis la boo xam ne xadis bu wér la ñenn ñi am na ñu naan mais xadis bi est-ce que wér na parce que Rabi'a moo na al imaam euh, Ibn Qattan moo ko wax <laughs> mais bon euh, Rabi'a mi majhul lay niru waaw majhul la kenn xamu ko waaye euh, loolu dafa dafa dafa juum waaw imaam al-Hafiz ngi koy tudd ci at-Talkhis ne dafa juuma kii fa huwa saxaabi saxaabi la foofu dafa dogu ne moom saxaabi la ci taqribu tahdib al imaam al xaafis al xajar foofu doguwul ne saxaabi la boobu dane eh, eh, eh, dane li nga xamante ne ni léegi kon moom ci par exemple ci taqribu tahdib dane muxtalifun muxtalifun muxtalafun fi suxbati borom xam-xam yi dañoo wute ndax saxaaba la wala déet wa kaana faqihan wasaqahu ad-Daaraqutni wa ghayruhu mu ne moom al-Jurashi mii di Rabi'a dañu wute ne ndax saxaaba la wala déet mu ne nag ku déggoon fiq la ku amoon dégg bu sew la ci diine imaam ad-Daraqutni rahmatullah alayhi daal dina koy euh, wéral ak kurul moom waaye ca talxiis da ne non mii saxaaba la waaw parce que Ibn Qattan euh, manula euh, doyadal ne hadis bi wérul daa am problème parce que moom al-Jurashi di Rabi'a al-Jurashi majhul la mu ne lool wa axtaa fi dhalika fa huwa saxaabi mu ne moom juum na lii ndax moom saxaaba kon foofu mu dogu ne Rabi'a mi saxaaba la radiyallahu ta'ala anhum wa anhu wa arda léegi ginnaaw kon bi nga xam ne la ñu gis lii kon wax nañ la ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko solo al imaam an-Nasaa'i indi ko ci yeneeni terme xam nga fii dañu am euh, euh, euh, kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataharra sawma al ithnayn wal xamis ah voilà am na imaamu Nasaa'i rahmatullah alayhi boobu ci beneen yoon la jaar jaarul ci Rabi'a dana hadda axbarani Amr ibn Usman mu ne nettana Amr ibn Usman ibn Sa'id ibn Kathir ibn Dinar al-Qurashi al-Hafiz Abu Hafs rahmatullah alayhi génn àddina la deux cent cinquante rahmatullah alayhi qaala an baqiya mu jële ci baqiyat ibn al-Walid ibn Sa'id ibn Ka'b ibn euh, al-Qula'i Abu Yahmud euh, saduq la boo xam ne daa bari woon euh, lu muy tadlis te moom waxoon na tadlis bu garaaw lay def tadlisu taswiya voilà day effacer kenn parce que waa ji wóorul voilà loolu lu garaaw a garaaw la moom baqiya voilà nu lu wali di sawaay <laughs> ci wute bu ci am qaala haddasanaa Baxiir bu nekk nettama Baxiir di Baxiir ibn Sa'd as-Suhuliyu al-Qulaa'iyu Abu Xaalid al-Himsiyu rahmatullah alayhi thiqatu sabt la borom Taqribu Tahdhib an Xaalidin moo ko jëlee ci Xaalid ibn Ma'daan ni ñu gisoon sànq an Jubayr ibn Nufayr fii Xaalid ibn Ma'daan jëlewu ko ci Rabi'a waaye ci keneen la ko jëlee muy Jubayr ibn Nufayr di Jubayr ibn Nufayr ibn Maalik ibn Aamir al-Hadrami Abu Abdirrahmaan al-Himsi moom tamit Eh, eh, eh, baayam saxaaba la woon ah voilà moom mii baayam saxaaba la woon Jubayr ibn Nufayr al-Hadrami rahimahullahu ta'ala muxadram la moom fekk na jamono yonent bi alayhi salaam sauf que ba ay mbokkam di ñëw ci yonent saa salaam moom ñëwul agsiwul quoi loolu moo tax moo ko deree doon saxaaba anna rajulan sa'ala Aisha kenn benn waay loolu mooy rupture fii. Eh, mu ne ani siyaam fa qaalat yeneen saa salaam ne inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yasuumu sha'baana kullahu wa yataharraa siyaama wa yataharraa ci da moom ci boppam nee na yeneen saa woor bi ñëwee Medina ba euh, masula woor benn weer ba mat lu dul Ramadan kon ñu xam ne fii daa bëgg wax rek da doon woor lu bari comme niñ ko leeraloon biñ ci tollee. waaye taxaraa mu doon dakk di jublu di dakk siyaamal ithnayni wal xamiis woor li nga xam ne mooy bésub altine ak li nga xam ne mooy bésub euh, euh, euh, alxames kon walillahi alhamdu wal minna mën nañu yem noon ci wàllu taxriij bi léegi nag mu des ana lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu xadiis bi am ak bunt bi nga xam ne moom la ko al imaamu an-Nawawi indi ñu la la bunt bi lëkkaale bi leer na ñaareelu njàngat parce que mooy baabu istihbaab buntu bi da ko da ko teg di wax istihbaab yi sopp guñ sopp sawmil isnayni wal xamiis woor bésub altine ak alxamis sayyidatu Aysa ne yonent lay saa saam da doon dakk woor bés yooyee waaw loolu kay jeex na waaw bés yoo xam ne doy na ci ngëneel yonent lay saa saam loo xam ne da ko doon dakk li ko jublu di xaar bés yooyee ñëw ba bu ko defee mu daal di leen woor loolu doy na ci ngëneel loolu doy na wallahi e, ci ngëneel kon loolu lu ama ama amam solo la di wane ngëneelu kon woor yow yawmul isnayn ak alxamis boo ci booleeg liñ la waxoon ci xadiis yi la ñu génn nga xam ne dane Seydina Abu Qatada bañ ko laajee ne ko yoneen saa sa waalu tax ngay woor kii bi altineem mu ne e, e, mu ne zaaka yawmun wulidtu fii bés la boo xam ne ci laa juddu te ci lañ ma wa bu'ithtu aw unzila alayya fii te ci lañ wàcc ci man ci la borom bi yebal beneen bi mu ne tu'radu al-a'maalu yawmal ithnayn laaj bële riwaay Shu'ba mooy xadis bi ñu jógee la noonu même bu dee ni imaam Muslim nee na man damaa gis loolu def def la waaye waxoon nañ la li al imaamu lu ñu mën a dégg la ah. loolu yàqul xadiis mi ah ba imaamu Nawawi ne li imaamul euh, qaadi Iyaad rahimahullah al-Maliki wax dëkkoon fii ci Rabat loolu nag euh, muttajah lu loolu mooy muta'ayyan mooy li nga xam ne mooy li gën a ràññee que ne laaj bi yooyu saa sa bi di ko Seydina Umar di laaj boole nag yawmul xamiis ak yawmul isnayni sauf que yawmul isnayni bi foofu la tontu ne ci laa juddu te tamit ci lañ mu yónni waaye waxoon na. ci xadis bi ñu teg woon bu Seydina Abu Hurayra moo tax Imaam An-Nawawi doon wax At-Tirmidhi doon wax wa fil baabi boole ci an Abi Hurayra dañuy gaaral bokk na ci li tax gëneel woor yawmul isnayni ak xamiis dañuy gaaral jëfu jaam yi bésu altine bu nekk ak bésu alxames bu nekk yeneen saa saa ne nag ma bëgg sama xaal jamono yi ñu leen di gaaral borom bi tabaaraka wa taala fekk man ma nekk koo xam damaa woor léegi loolu boo ci boolee léegi xadiis bii loolu lépp tax gëneel yooyu yëpp beneen gëneel bu rëy loolu yore saa saa mi nga xam ne borom bi xamal na ko yooyu yëpp te moo jàngal ñu ko ak amaana leneen lu ñu xamul en tout cas lii la ñu jàngal te loolu rek doyoon na sëkk waaye rawatina moom alayhi saam mu tënk ci boppam ah ba pare du rek ngëneel gum ne lii am na ngëneel léegi euh, euh, ku mu neex nga def bon moom ci boppam di ci tënk boppam ba kaana yata xarra nekk koo xam ne. da doon nekk moom alayhi salaatu wassalaam doon dakk yow sawma woor al isnayn bisu lundi wal xamiis ak bisu alxames te tamit bol fàtte yeneen xadiis yi nga xam ne ci lañuy ñuy ubbi semaine bu nekk borom bi day ubbi buntu àjjana yi waaw jéggal képp bépp jàmm lu ko ko boo xam ne du bokkaale dara ak ka nga xamante ne nii moom daa am problème moom ak benn mbokkam ne leen dañoo tongoo doo duñ tuddante suñu boroom ne euh, euh, euh, ñu wax ne utruku beneen bi anziru beneen bi urku haadayni hatta yafi'a ba ñuy delloo wala hatta yastaliha ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy yéwénale seen diggante ñoom ñaar kon loolu bi wane ne kon xadiis bii yonent bi alayhi salaam dañu wan ne loolu lu yonent bi alayhi salaam doon dàq sa way hmm? loolu yéeme na waaw kon nekk na loo xam ne lu ama am solo la léegi ginnaaw loolu leneen lu ñu ciy jàngal mooy saxaaba yi radiyallahu anhum ni nga xam ne noonu lañ xëre woon ci takk jàngalem yonent waaye saa saa ba man koo transmettre waaw te yàgg nañ ko fi wax Sayyidatu Aisha bu doon na yëpp soxla seetlu ko ak jàpp ne bon gars yi nga xam ne nawloowuñ seen jur kër yi parce que jàpp nañ ne ñoom am nañ loo xamante ne waaye dara fii ah nit la muy nit bon léegi yii voilà bu yàgg ba sax waaw mais léegi nangam ak nangam waaw yow boo ne woon jamono jooju sax doo ne woon def tous waaw parce que yow da ngay wax lu la neex <laughs> waaw yow boo fa ne woon noonu nga da nga ne nit ñi ñooñ ay malaaka la ñoon ñu ay malaaka ah jamono yoneen saa saa nit ñi du ñu woon ay malaaka yoo xam ne laa a allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruuna loolu a voilà dañ doon def ay njuum te yoneen saa saa ñëw di leen corriger waaw ñenn ñi def yoo xamante ne nii ay daan yoo xam ne borom bee ne ku def lii daan leen ko teg leen ko ñu teg leen ko yoneen saa saa teg leen ko waaw problème familial daa a bu kenn yaakaar ne yooyu waa ñoom sax maroon ñooñu parce que dañoo seetloon dañoo waaw dañoo seetloon waaw loolu dëgg la waaye que ne ñun ñoom bokku ñun ay problème waxu ngeen lu am c'est les problème problèmes nit ku nekk jamono ja ngay dund borom bi defal na la ci lu la yitteel loo xamante ne nii mooy keneen kii ñëw dara la ko ëppalewu waaw moom kay minimiser yëfu jàmbur a fi nekk waaw ah man di ñooñ xam naa ñoom non temps yooyu seen dund waroon naa neex waa ñoom amuñu woon problème yi yëpp waa ay internet ay fii bi mais man ne la yow internet bu ko amul woon yeneen problème internet kese ay problème yow problème. waaw parce que boo yarul kenn kay di ngeen am problème lu gaa yi def ngeen tiit parce que mooy joxe woo passeport bi te mooy hadith Ibn Abbas bi ñu fi gise woon ya ghulam inni uallimuka kalimat aw délivre woo so à ton enfant son passeport bi nga xam ne day tax mu bara dem fu nekk xam ne boroomam moo koy fugul waaw te loolu mooy passeport bi mooy hadith boobu waaw yeneen saa saa délivre ko Ibn Abbas te amul woon treize ne ko yow ndaw si yow ngone fi maa ngi lay eh, jàngal ay baat ittaqillaha ihfadillaha boog yahfad waaw ba ni mu jeexe wattul yàlla deel sóoraale yàlla ci sa lépp deel wattu yàlla ci ndigalam yi di ci tënku tereem yi nga koy mastataata nga koy baax nga koy baax ndigalam yi nga ciy def non tereem da koy baax ila amartukum bi shay ma leen digale na ngeen di arrêté waaye ndigalam yi mastataata sa kem kàttan waaw booy ñaan dimbal ñaan ko yàlla booy laaj laajal yàlla te nga xam ne nit ñépp wuñ dajaloo woon ngir def la lu utal la xéewal lu baax bu ci borom bi nanguwul dara bu ko fekkaloon mu nangu bindoon ko pour yow dara doo ci jot noonu contraire bi bu ñu dajaloo woon mbindeefu yàlla yépp waaw ginnaaw yàlla malaaka yeeg ginne yeeg lépp nit ñeeg lépp buñ dajaloo woon ngir lor la te borom bi nangu ko bindu ko woon sa kaw ne lor goot na la dal dara du la dal rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf jeex na xalima yi doon bindu dogale yëgati nañ leen këy dañ leen leen wow nañ te kenn dootu ci bindaat dara c'est indélébile dootul changer waaw qul la yusibana illa ma kataba allahu lana nga def ko ci xelu sa doom jàngal ko loo xamal ko mu jàpp lool jeex na addina bi lu de ci caay caay yow koy boo mënee naaj ah <laughs> bu dee jàngal nga gone ji naaj bu baax pas ay jàngantu ba mu mën a bu baax baax ba mel ni ëllëg mu këpp lu mu boo ne bu ay maahiroon na kooku ko ne géej gi sàmbaraan ak nangam da koo tiital ngelaw yi vent yi bari na non loolu tiitalu ko parce que boobu mën naa fee xam nag problème yi te tamit ba muy jàng defal nañ ko ay jamono yoo xam ne jamono yu garaaw bu xewee nan la ciy génneeg yooyu yëpp comme comme pilote bi rek danga doon ne pilote d'avion bi dañ koy jàngal rek bu lépp voilà ça normal jaww ji rafet na amul benn turbulence ci noonu lañ koy jàngale ba mu jeex léegi ñu ne ko ay wa léegi c'est bon yar na sa diplôme Air France recruter ce gars-là